ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim fa aqim wajhaka liddiini xaniifa fitrata allahi allati fatara annaasa alayha laa tabdiila li xalqi llah dalika addiinu alqayimu walakina akthara annaasi laa yaclamuun suñu boroom di wax ci fanweeru laaya bi ci laaya bi lañu yemoon nga xamante ne muy laaya bu amaam solo waaye bala ñu koo jël bi nga xamante ne mooy fi mu doon wax dara daraba lakum ci laayaat ñaar fukk bi ak juróom-ñett mu naan bi mu naan saddal nañ leen masalan am misaal min anfusikum boo xam ne bu tukkee ci seen biir hal lakum ndax yéen ñeen la ndax dangeen a am ni nama malakat aymaanukum ci li nga xam ne moom la seen ndejoor yi moom ci ay jaam min shuraka ñoo xam ne ñoom ngeen koy bokkal mooy nangu ngeen seen jaam yooyu yéen ngeen bokk ak ñoom seen alal yi fii ma razaqnaakum ci lépp lu ngeen am rek yéen ak seen jaam yi ngeen yem fa antum fii sawaa bu ko defee yéen ak jaam yi yéen a ciy yem ni nga ciy amee mooy esclave ñun daa mel ni xéewalu borom yi dafa kawe ci ñun dafa bari ci ñun ba xamatuñ lii mais ñi nekkoon jaam nga xam ne jaam amul lu mu moom amul lu muy metti naan lii aw ma aw ma choix lii neexuma loolu amul ci jaam li neex sangam kese lay def mu ne est ce que ku mel noonu yow sangam dina ne man maa moom a bokk lépp sama alal jéeg yépp léegi ñoo ko bokk ndax di ngeen ko rek nga pare taxaafuunahum ngeen leen di ragal ka xiifatikum anfusakum comme ni ngeen ragale seen bopp mooy loolu lenn ci borom xam-xam yi dañ ne mooy comme yéen yéen ñi nga xam ne ay ay gor ngeen du ngeen ay jaam bu ngeen bokkee alal yoo xam ne yéen a ko bokk ni ngay ragale ne ah sama associé bi ki ma bokkal alal ji moom mbaa du mbaa ci def loo xamante ne nii jaaduwul loolu est ce que yow di nga am sab jaam di ragal lu mel noonu ci moom déedéet kadhalika na ko noonee nufassilu la ñuy doon la ñuy tàqali al ayaati laayi qawmin yanqiluun ngir nit ñi nga xam ne ñooy xalaat al imaam al qurtubi abul al qurtubi rahmatullahi alayhi boroom tafsir bi dafa wax fii wax ju am solo moo taxoon mu bëgg ci ñëwaat dana gis nga lii nii suñu borom comme niñ ko leeral woon ci jotaay bii weesu dafa wane ne est ce ñi nga xam ne ñooy bokkaale boroom bi tabaaraka wa taala teg leen misaal moo xam ne la leen jox mooy yéen ñi nga xam ne yéen ñi may bokkaale ngeen am ay jaam est-ce que seen jaam yeeg yéen man ngeen a yem lépp li ngeen am yépp loolu ñépp a nañoom ne duñ ko nangu léegi nag comme que loolu la yow bu dee ñi nekk ñi nekk jaam ngeen nangu la bokk ak seeni alal léegi nag borom bi nga xam ne mbooleem mbindeef yi ay jaamam lañ nan la kenn ci mbindeefam yooyu man di bokk ak moom dara loolu manu la nekk ndax jaam yi dañoo soxlawante mooy jaamu yàlla yi mbindeef yi ñoom dañoo ñenn ñi dañoo aajo woo ñeneen ñi te borom bi rek dafa sori ci lool soxlaalul kenn mu ne bi mu waxee lool ba pare moom dana gis nga nag lii nii nii nii mooy lii nii ma tënk nii moo ëpp solo fuuf ku mokkaloon ay diiwaani diiwaan fiq mooy dajale ay téere yu bari mokkal leen te xamoo lii mooy ne yow xam lii kese moo ëpp njariñ fopp nga mokkal lool ndax tawxiid la moom laa doon junjuk keroog bi ñuy gis suuratu Luqmaan doon wax lu am solo gi nga xam ne loolu lañ war a yare gone yi ba pare nga xam ne ñu màgge noonu nga xam ne bu ñu amee tawxiid bu baax dara du leen mën a fëkk walillaahi alhamdu wal minna léegi kon ñu ñëwaat fi ñu newoon kon suñu boroom dane cowooralal taxawal sa xar kanam ak sa lépp jëm sa bopp jëm lu li diini ngir li nga xam ne tëralin dundin wi nga xam ne moom la fi borom bi teg xaniifan te nga wëlliif mooy nga geng lépp lu dut moom fitratallaahi te nga xam ne lii mooy mooñaale gi nga xam ne moom la boroom bi bind nit ñi mooña leen ci allati bi nga xam ne fatara naas alayha moom la mooña nit ñi daal di leen ci bind ci loo xam ne amul modèle de laa tabdiila amul soppi bi li xalqillaahi ci mbindum yàlla zaalika liya diinul qayyim mooy li nga xam ne diine ju jub ji mooy doxalin wi dundin wu jub bi walaakinna aksara naas yi waale lépp ci nit ñi laa ya'lamuuna xamuñu dara waxoon nañ li dañuy ñëwaat ci lii ndax lii en fait fitratallahi allati fatara naas voilà ci gàttal lool parce que masala la yoo xam ne yu gudd yu boroom xam-xam yi di traité ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa wax ci xadis boo xamante ne mu ngi ci saxiixayni bu seydina abu hurayra radiyallahu anhu wa ardaa mu ne kullu mawluudin yuuladu ala alfitra képp koo xam ne ku juddu la rek borom bi tabaaraka wa taala daf koo bind mu mu génn nekk koo xam ne lim ko mooñaalee mooy ci fitra fitra boobu nag fa abawaahu mu ne ñaari baayam yi muy baayam ak yaayam waaye fa abawaahu day tekki société bi muy dund ñooñu mooy ndax l'homme est le fils de son son milieu wala l'homme est produit de son milieu comme niñ koy waxe al insanu ibnu diati mooy nit mooy fi mu cosaanoo fi muy dund bërëb bi muy dund loolu da koy façonné day tëgg ci moom ay mbir yoo xam ne bu dëkkoon feneen du mel noonu kon nag fa abawaahu ñaari baayam waaye ak société bi muy baayam ak ndeyam ak société bi ñoom ñoo koy def li mu doon yu hawidaanihi ñenn ñi ñoom seen baay dañuy fekk seeni waajur nekk ay yahud ñu nekk yahud aw yu yu nasiraanihi wala ñu def ko li nga xam ne mooy nasaraan aw yu majisaanihi wala ñu def ko majus mooy ñi nga xam ne safara lañuy ñuy jaabu fële ca Iran ca teew réewu Perse woon ca mbokki Kisraaya léegi nag loolu nag moo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim léegi nag dañoo wute ci lii sauf que am na ci benn riwaaya mooy dafa am ñoo xamante ne nii comme ñoom al imaamu Zuhri rahmatullahi alayhim ne woon sëriñ ci imaamu Malik ibn Anas boroom ngir bi sëriñam mu la woon moom ak ñeneen dañu ne mbir mi islaam te ñu bari loolu lañ ko tekkee ku mel ñoom al imaamu Ibnul Qayyim ak ñi nga xamante ne nii ñu baree baree bare ci boroom xam yi dañ ne l'islam lay tekki mooy fitratallah mooy kullu mawludin mooy ne képp koo xam ne ku juddu rek yow da ngaa juddu ci fitra fitra ñu ne fa ndax fa fitra xam nga gisoon nañu allah fatir samawati wal ard suratu fatir mooy fi nga xam ne mooy mooy tekki ball lu bënn mooy la Mawlana Ibn Abbas doon wax naan xaw ma woon lu mu doon tekki radiyallahu anhu ba ma gis ñaari kaw kaw yu doon xëccoo ci teen kenn ki ne man ana alladhi fatartu man maay ki nga xamante ni maa ko bënn ci lu njëkk kon nag ñu ne loolu mooy njaal biim kon loolu mooy ne loolu noonu fatra ñoom ñu ne mooy l'islam ndax ci la borom bi teg nag bu ñu màggee mooy gone gi bu juddoo noonu la ko borom bi mooñe léegi bu juddoo nag mooy euh, environnement ba mu juddu fa mu judd bu dee ay baayam ay yahud la ñoo koy soppi loolu l'islam googu def ko yahud wala majus wala li nga xam ne mooy chrétien loolu benn wax la am ñeneen ñu ne mukk mukk du parce que mbir mi du loolu ndax xale mooy amulug li nga xam ne mooy conscience bay nekk lépp jullitam déet ndax jullit bala koo doon dëgg la bu sa baay nekkee ay jullit ak sa yaayam yooyu mooy yow boo faatoo nekk gone mooy jullit nga dañ lay considérer jàppale jullit jullit nga loolu dëgg la waaye mooy ne ñoom ñu ne déedéet am ñeneen ñoo xamante ne nii dañ ne déedéet loolu ñoom seen wax en fait li muy gën a jege mooy beneen wax bi mooy ne miir bi page vierge la mooy nit ñoo xam ne borom bi dafa def ci ñoom am na ñu ne ñoo xam ne mooy dafa def ci ñoom li nga xam ne mooy possibilité wu mooy def na ci ñoom toutes les yi nga xamante ne matuwaay yi war yépp ngir ñu jaamu borom bi bu ñu màggee loolu borom bi da koo def ci ñoom ni nga xam ne noonu la leen defale ay bët nga xam ne bu ñu bu ñu juddoo di gis bu ñu màggee di gis waaye naka noonu la leen defal ay nopp defal leen xol boo xamante ne nii borom bi daf koo tëgg ci njàlbeen ci mu pare ngir di gis aayaay yàlla yi di ko nangu doo xamante ne nii moom ci lañ koy gëmee waaye nag bu màggee fi mu nga xam ne bu commencé judd loolu day commencé soppeeku ndax baayam yi ak fi mu judd juddoo ñooñu dañuy commencer di def ci moom lu wuteeg lam xamoon ndax xale yépp daanaka boo leen bàyyi woon mooy ne mooy boo bàyyi leen noonu mooy ne li ñuy gis ñoom dañ ciy man a dellu ci seen borom bi nga xamante ne moom moo ñaale woon mbir moomu ci ñoom am ñeneen ñu ne noo fitratallahi alayhi mooy sorwul ak wax bii këne mooy borom bi dafa def ci ñoom loo xam ne mooy rek li mu def ci ñoom soit loo xam ne moo ñaale na ko ci ñoom ba ñuy ba mu leen di bind këne kii soit mooy li borom bi moo ñaale ci moom bind ko ci moom mooy soit day nekk ku texe loolu loolu moom du jaas ci moom wala mu nekk koo xamante ne nii safaan ba mooy day texee di loolu du jaas ci moom loolu mooy fitratallahi allati fatara an-nas alayha léegi nag am ñeneen ñu ne non affaire bi lenn la lii nii yépp xam nga lan la mooy affaire bi passe vierge la mooy ne borom bi tabaaraka wa taala képp koo xamante ni juddu nga borom bi tabaaraka wa taala dafa def ci yow loo xamante ne nii mooy ne yow mooy sa sa sa sa sa sa xol sa lool mooy borom bi daf koo sellal ba nga xamante ne nii mooy nit ki yooyu day nekk réceptacle mën a mën a nangu lu bari lu bari mën a ñëw ci moom nga xamante ni nii bu boobaa nag bu moom mooy day nekk li ñu naan kii page vierge la mooy këyit gu ñu bindu dara boo xam ne dafa weex tàll léegi nag bu juddoo noonu lay juddoo bu màggee nag ay baayam nekk yahuudi ya ay yahud ñoom ñooy def loolu ñooy mel ni ñu commencé di bind ci këyit googu nga xam ne dara newu ci def ko yahud fexe di def ci moom di bind ci moom di ko soxal naan dañ koy éduquer dañ koy yar di ko dugal ci bopp bi yi nga xam ne mooy ñoom ni ñuy jaamoo seen borom nee na ñaay yéey tey mooy borom bi tabaaraka wa taala bu dee ay mushrikuuna lañ ay athée ñoom itam ñooy def ci xalu bo xale bi mais xale bi ku ko bàyyi woon noonu moom kese pas vierge la mooy ne dina gaaw mën a li muy gis ci biti rek xaw naa niroog lële léegi nag ñu ne loolu la léegi bu dee nag ñooñu ay jullit lañu mooy ay parents loolu dañuy nekk ay jullit lool moo tax ci riwaaye imaamu muslim boo xamante ne nii moom mu ngi jaar ci Qutayba ibn Sa'id mu jële ko moom ci mu ne haddathana Abdul Aziz mu ne mooy ad-Darawardi rahmatullah alayhi an al-Ala muy Ala ibn Abdurrahman ibn Yaqub an abihi mu jële ko ci baayam kon wax nañ la baayam al-Ala ibnu Abdurrahman ibnu Yaqub kon Yaqub an Abi Hurayra mu jële ci Seydina Abu Hurayra foofu dane kullu insanin waaliduhu ummu benn bépp jit ju nit boo xam ne yaayam da ko jur alal fitra mooy day nekk ci kaw loolu ko boroom bi mooñaale wa abawaahu bandu ginnaaw gi nag ñaari baayam yu hawwidaanihi ñoo koy def yahud wayu sarayan wayu nasraanihi wala ñu def ko karcaan wayu majjisaanihi wala ñu def ko li nga xam ne mooy ay majus fa in kaana muslimayni bu dee ne ñaari waajuru yam ñi ñaari julli la fa muslim kon nag day nekk jullit léegi nag ñu ne lii la kon kullu insaanin talidu ummatuhu kon affaire bi loolu la mooy ne kon mooy ne kon lan mooy tax mu nekk jullit ndax lool pas vierge la mooy bu dee ñaari waajuram dañoo nekk ay jullit moom dañuy def ci moom li nga xam ne mooy nekk jullit loolu mooy li nga xamante ne nii bu mel ni al imaam ibn abdul bar al andalusi al maliki rahmatullah alayhi lu xaw a mel nii la tànn mooy wax gii nii nga xam ne moom laa tënk ci pas vierge ne lii moom mooy li gën a a jaar yoon léegi am na beneen wax boo xam ne naroon naa ko fàtte ñoo xam ne dañ ne non mooy nit ki bu juddoo day nekk xale bi day xam boroomam tabaraka wa taala te lool al imaamu nawawiyu rahmatullahi alayhi ci sharhul minhaj bi sahih imaamu muslim ibn al hajjaj rahmatullahi alayhi mu ngi koy junj foofu moom dafa mel ni ci loolu la jéng jëm kene nit ki xale yi bu nekkee day xam boroomam borom bi day def ci moom loo xam ne xale yi dañuy xam seen borom mooy ne dañuy xam ne borom bi moo bind ñépp dañ yooyu dañ koy xam ay mbir la yoo xam ne borom dee ko def ci ñoom bu ñu màggee nag yooyu la seen waajur yi di soppi walla di soppi par ndànk-ndànk mooy nga xam ne loolu nag loolu nag la suñu yonent bi alayhi salaam di wax lool lii ci gàttal mooy wax yi nga xam ne moo am amaana nag mooy wax bi ñu wax sànq que ne page vierge loolu insha allahu taala amaana loolu mooy li ci gën a dëgër que mbir mi loolu la mooy ne moom xale bi de toute façon borom bi daf koo defal loolu lépp kantaa fan la jëm ëllëg ak lii ndax day texeeg yooyu loolu de toute façon borom bi dogal na ko ci bu yàgg comme ni mu ko waxee ci hadithu mawlana